al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu jiy teg xadis deux cent soixante-seize deux cent soixante-seize deux cent soixante-seize al-imaam an-Nawawi mu ne wa an amr ibn al-ahwas al-jushami radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi hajjati al-wadaa'i yaqulu ba'da an hamida allaha ta'ala wa athna alayhi wa dhakkara wa wa'ada thumma qaala alaa wastawsuu bin-nisaa'i khayran innamaa hunna 'awaani'u 'indakum laysa tamlikuuna minhunna shay'an ghayra dhaalika illaa an ya'tiina bifaahishatin mubayyinatin fa in fa'alna fahjuruuhunna fil madaaji'i wadribuuhunna darban ghayra mubarrih fa in ata'nakum falaa tabghuu 'alayhinna sabiilaa alaa inna lakum 'alaa nisaa'ikum haqqan ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي رحمه الله تعالى waqaala xadiisun xasanun saxiix qawluhu sallallahu alayhi wa sallam cawaan ay asiiraat jamcu caaniyatin bil cayni al-muhmala wa hiya al-asiira wal caani al-asiir shabbaha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-mar'ata fi duxuulihaa taxta xukmi az-zawji bil-asiir والضرب المبرح هو الشاق الشديد وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به والله أعلم قال الإمام alxafizu annawawiyu rahimahullah kon alimamu alxafiz annawawiyu rahimahullahu taala mu ñëw ci xadis bi nga xam ne euh, moom moo ci tegu muy xadis numéro deux cent soixante-seize ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn mu ne waan Amr ibn al-Ahwas mu ngay jële ci sahaaba boo xam ne mooy Amr ibn al-Ahwas radiyallahu anhu al-Jushami euh, euh, ko joowoon ci waa Jusham <coughs> rahmat radiyallahu anhu taalibe yonent bi alayhi salaatu wa salaam la woon annahu mu ne moom de radiyallahu anhu sami'a an-nabiyya mu ne dégg na yonent bi alayhi salaatu wa salaam fi hajjatil wadaa ci ajuk tàggatoo gi yaqulu muy wax ba'da an hamidallaha wa asna alayhi ginnaaw bi mu santee yàlla daal di koy bakk wa zakkara mu daal di fàttali nit ñi wa wa'aza mu daal di leen waar waaw léegi summa qaala ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa wastawsu bin nisaa'i xayraa bokk na ci li ma leen di dénk ci ndénkaaneem def maa ngi leen di dénk te nangu leen sama ndénkaane gi ci soxna yi yiiw waaw fa innama hunna awaanin indakum yëg leen ne ñoom kat comme ay dañ leen a tëj comme ay asiraat waaw moo tax imaamu Euh, an-Nawawi rahimahullah mu ne qawluhu sallallahu alayhi wa sallam awaanin ay asiiraat jam'aaniyatin bil ayn al-muhmala wa hiya al-asiira mu ne loolu ay asiiraat awaanin mooy ñoo xam ne asiir mooy prisonnier mooy koo xam ne dañ koo tëj waaw mu ne jam'aaniyatin awaanin benn bi mooy aaniyatin waaw bu bari mooy awaan bil ayn ci ayn al-muhmala boo xam ne amul tomb la waaw ghawaanin wala ghaaniyatin non non aaniyatin ak awaanin mu ne wa loolu aaniya mooy al asira mooy ki nga xam ne dañ koo tëj prisonnière la waaw mu ne wala aani bu dee ko góor ki nag al asiru mooy ki nga xam ne mooy le prisonnier mu ne shabbaha dafay euh, melale rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam soxna si nga xam ne dafa sëy fii du duxuliha tahta hukmi zawji ba mu duggee ci ronu sox boroom këram ah sëy bil asiri dafa mel ni prisonnier dafa mel ni prisonnière koo xam ne mooy bàyyi na lañu la mu miinoon xam dem feneen foo xam ne foofu lay nekk te du fa jógee noonu du CDD <laughs> du contrat à durée déterminée boo xam ne dama naan ah naa dem sëyi waaye yow euh, balaa tàkkusaan ma ñibbisiwaat déedéet <laughs> mooy c'est pour la vie waaw moom prisonnier yi sax saa yi da ngay génn léeg-léeg mais fii moom <laughs> c'est pour la vie moo taxit kenn du jël di takkal nit koo xam ne bëggu ko ndax mbañante gi moom loolu moom safara la léegi nag mu ne <laughs> waaw mu ne eh, kon loolu la léegi nag mu ne kon yonent bi saa saa mu ñëwaatee ci xadiis bi mu ne kon alaa wastawsu bin nisaa xayra fa innama hunna yëg leen ñoom soxna yi kat hawaanin indakum ay nit lañ ñoo xam ne dafa dañoo mel ni ay prisonnières ñu ñu tëj fa yéen mooy yéen. dañoo ñëw bàyyi seen lépp bàyyi ñay xam seen bàyyi seen nday seen ñépp dikk nangoo teg seen dund gañ xamoon bokk ak yow dund bu bees waaw lay sa yéen góor ñi amu ngeen tamlikuuna moomu ngeen min hun na ci ñoom shay'an dara ghayra zalika lu dul li nga xam ne moo tax ñu yoonal mariage waaw comme ni ko dinañ ci ñëw léegi bor al sindi di leerale rahmatullah alayhi borom xaasiyatu li nga xam ne moom la def ci al imam ibn Majah ndax moom rahmatullah alayhi solo woon xadiis mu ne kon fa innama hun ñoom laa tam laysa tamlikuuna yéen góor moomu ngeen te amu ngeen min hunna moo ci ñoom soxna yi shay'an dara ghayra zalika lu dul li nga xam ne moom la mariage nangu te moo tax ñuy nit di sëy loolu kese la illaa sauf inna in illaa ay yatiina lu dul nag mooy bu leen leen def entravé di leen def dara lu dul illaa lu dul an yatiina ñu dëkke bi faahishatin mubayyina indi fi njombe goo xam ne dafa leer nañ jarul preuve daa leer mu ne fa in faal na buñ defee nag loolee lu rëy noonu te garaaw fahjuruhunna na ngeen leen gàddaay waaw na leen gàddaay waaw fil madaaji waaye ci biir lal yi waaw ci biir lal yi mooy ci lal yi waaw <laughs> léegi na bu dee lool jariñu dara wadribuhunna ngeen caw leen ngeen dóor leen waaw darban dóor boo xam ne ghayra mubarrih du boo nekk nag boo xamante ne nii buy gaañ la waaw déedéet moo tax al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne loolu yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne darban ghayra mubarrih mu ne loolu noonu yonent bi alayhi salaatu wax mu ne wa darbul mubarrih huwa ash-shaqqu ash-shadid mu ne loolu yonent bi alayhi salaam di tere nag mooy duur boobu mooy duur bi nga xam ne daa tar lool ash-shadidu ash-shaq bi metti lool ash-shadid diis ba pare te nekk loo xam ne lu tar la loolu la yonent bi alayhi salaam ne loolu moom bu leen ko def moom la doon wax moom lañ gisoon jaxaay bee wees bu kenn ci yéen ah naka la kenn di deel ya'mudu ahadukum fa yajlidu imra'atahu jaldal abdi waaw lu dee alaama ilaama ci ci luy dayu kenn ci yéen jublu ci soxnaam di ko dóor comme li ñuy dóore li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy ab jàmm ah kon loolu la <laughs> waaye bu leen def noonu de waaw léegi nag mu ne fa in ataana bu ñëwaatee ci xadis fa in ataanakum bu ñu leen toppee déggal leen nag bi ngeen yemee ci lee fala tabtahu alayhinna sabila waaw léegi imaam an-Nawawi mu ne fala tabtahu alayhinna sabila mooy allah tatlubu tariqan bu leen di sàkku weneen wu yoon beneen usi di jéem a jaar tahtajuna bihi alayhinna yoon woo xam ne yéen dara femme bi li yow yow yaa metti kese lépp loo xam ne àqu sëy la mu koy def diggantee ak yow yow nag bi nga xamante ne moo xam defoon ne erreur nga corriger ko ci lenn ci correction yi mu dàq mu mu mu mu ñëwaat yow nga bëgg a continuer di ut leneen loo ko loo ko loo ko ko lonkale rek bëgg daal yow tout le temps daal nga koy na walla c'est moom di ko kii mu ne déedéet bu boobaa amu ngeen wenn yoon wu ngeen di jaar ngir wu ngeen di amee la yaalihinna na bi bihi ba ba ba tax ngeen ci jaar di leen ci roy lore ñoom soxna yoo yooyu moo xam ci seen làmmiñ ci seeni bët ak seeni kiipatoog seeni ak seeni tuñ ak seeni loxo amu ngeen ci yoon bu boobaa waaw kon moom la naan fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila alaa waawee alaa yóg neen maygal leen inna lakum ñeel na leen ala nisaikum ci seen soxna yi haqqan am na ay àq waaw sëy bu ne daa am ay àq waaw yéen góor ñi am ngeen ay àq yoo xam ne seen jigéen ñee leen ko yoral seen soxna yi leen ko yoral ñu war koo matal waaye wali nisaikum alaykum haqqan seen jigéen ñi am nañ àq yoo xam ne ci seen kaw yoo xam ne yéen yéen a leen ko war lool te yéen a leen ko war a matal waaw léegi nag muy leeral yenn ci yooyu waxul yëpp mais ci tënk ta ta leer fa haqqukum alayhinna mu ne nag seen àq bi ngeen am yéen góor ñi ci seen soxna yi dañu war leen koo respecteel an la yutina furashakum man takrahuna ñu bañ a joggiloo seen lal yi mooy ñuy invité wala ñu ñu mooy ñu toogloo ci seen lal yi koo xam ne bëggu ngeen woon mu ñëw fi waaw moo xam góor ak jigéen a ceeb nag waaw walla ya'zan na ñu bañ a jox ndigal di permettre fii buyutikum ci seen kër yi ñu ñëw sëy si fi ñu fiy jox ndigal di entrer di bi li liman ki di may dugal ak ak jox permission koo xam ne takrahuna yéen bëggu ngeen woon mu ñëw fi loolu ndaw si amu ci droit naan voilà amul loolo ah, man c'est mon ami voilà euh, nami da sama ami d'en face la ba léegi man je m'en du ma ñëw sëy après tax du ba non man dama koy invité ah te sa jëkkër bëggul mu ñëw fi loolu amoo ci droit yow ndaw si voilà boo koy invité ko nga invité ko feneen dem leen restaurant mais pas sa jër nga naan parce que pour mu voir sama kii alors que yow bu dee sa jëkkër bëgg amoo ci droit loolu lay wax ni loolu moom seen droit la xaq la bu ngeen am seen soxna wa alaa waawee alaa yum leen mooy géej wa haqquhunna alaykum kantaa ñoom àq bi soxna yi am ci seen kaw góor ñi an tuhsinu ilayhinna mooy ngeen rafetal jëme ci ñoom waaw ci bépp jamo walla nag waaw rawatina fii kiswatihinna ci seenu col waaw waaw femme bi yaa ko war yow jigéen yow jëkkër gi ak col koom wa ta'amihinna waaye ak li muy sa subsistance loolu ci sa loos la nekk waaw awul femme bi ah moom na débrouiller ah non non man na débrouiller parce que yow da nga nekk dem di retraité retraite boo xam ne yow soixante-deux ans nga dem retraite mel ni ab jeune nga jeune retraité fii mu ne lu bari nga man di dawi fajar di kii di kii man def lu bari mais nee nga retraité da toog walla léegi na femme bee jaay jëm di déglu fajar yeeg yooyu di jël risque ci agresseurs yi di ko agresser di ko karak yooyu yow nga toog fi nga toog di dam yee ak sa gaay kese di naan attaaya ngelaw ba heure bu la neex loolu nag moom loolu moom du daraay diine moom <laughs> waaw daraay diine <laughs> waaw kon wa ta'amihinna seenu dund moom ci yow moom la war yéen la war yéen góor ñi mu ne hadis bi rawahu solo ko at-Tirmidhi al imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimatullahi alayhim wa qaala bi mu ko solowee mu ne xadiisun lii de xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la waaw saxiix waaye wér kon nag lii la lëkk suuf waxoon nañ ko mooy yam wax doon firi baat yi est-ce que léegi laaj bi mooy est-ce que al imaamu Tirmidhi kese moo ko solo naa la noo wax nañ la ko sànq al imaam Ibnu Maaja al-Qazwini rahimahullahu ta'ala daal dina koy solo eh, te moom al-imam Ibn Maaja bon eh, c'est bon. <laughs> nañ nañ jël imam Tirmidhi comme comme la tudd al imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci abwaabu ar-radaa'i an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fi haqqi al-mar'ati ala zawjiha mu ne haddathanaa al-Hasan ibn Ali al-Khallaal mu ne ki ñu nottali mooy al-Hasan ibn Ali al-Khallaal kooku mooy kan mooy al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Hudhali Abu Ali ñi ne Abu Muhammad alxulwaaniyu alhudaliyu alrayhaaniyu almakkiyu alxallaal rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa alxusayn ibn ali alju'fi mu ne ki ñu naan mooy alxusayn ibn ali muy alxusayn ibn ali ibn alwaliid alju'fi mawlaahum abu abdillah ñu ne abu Muhammad al-Kufi al-Muqri rahmatullahi alayhi an Zaidata moo ko jëlee ci Zaida ibn Qudama as-Saqafi Abu Salt al-Kufi moom tamit rahimahullah an Shabib ibn Gharqada moo ko jëlee ci Shabib ibn Gharqada as-Sulami am ñu ne al-Bariqi al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Sulayman ibn Amr ibn al-Ahwas moo ko jëlee ci Sulayman ibn Amr al-Ahwas al-Jushami moom mu qaala mu ne haddathani abi sama baay Sulaymaan baayam mooy saxaaba bi muy Amr ibn al-Ahwas al-Jushami am ñu ne al-Azdi mooy baayu Sulaymaan ah, radiyallahu anhu al-Azdi al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu saxaaba Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne annahu shahida hajjata al-wadaa'i ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam hamida Allaha wa athna alayhi wa dhakkara wa wa'ada fa dhakara fil hadiith qissa lii nii la Imaam an-Nawawi indiwul ci Riyaad bi Euh, lii nii partie bi waxu ko fa zakara mu tudd fil xadiis yi ci xadiis ba ca nettaleen ba qissa am na nettali fa qaala mu ne yonent bi saa saam te bii xutba ba alaa wastawsu binnisaa'i xayra fa innahaa hunna awaanin indakum laysa tamlikuuna minhunna shay'an xayra zaalika illaa an ya'tiina bifaahishatin mubayyinatin fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaaji' wadribuhunna darban ghayra mubarrih fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaykum haqqan fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahuna wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahuna ala wa haqquhunna alaykum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna après mu ne hada hadithun hasanun sahih wa ma'na qawlihi awanin 'indakum yaani asra fi aydikum kon nii la ko al imaamu at-Tirmidhi rahimahullahu taala indi wax nañ la al imaam Ibn Maaja solo na ko léegi nag ñu war a ñëw ci njàngat yi insha allahu taala côté njàngat yi yi feeñ ci bi insha mooy eh, bon yenn yi am na <coughs> yuñ ci jotoon bi ñu génnoon eh, pas yu tay bi mais bi weesu waaw mooy euh, Seydina Amr ibn al-Ahwas radiyallahu anhu dane dafa dégg yonent bi alayhi salaam ci hajjatul wadaa <coughs> wa hajjatul wadaa de hajjatul wadaa ajug tàggatoo gi muy aj gi nga xam ne moom la aj ci lislaam moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, mooy aj googu nga xam ne moom la def ci fukkeelu at mi ginnaaw lu néew lañ ci teg mu génn àddina ci l'an onze alayhi salaatu wassalaam te li tax ñu ko doon tudde xajjatul wadaa comme li mawlana ibn umar radiyallahu anhuma wax ne dañ doon dégg ñuy wax xajjatul wadaa xamuñ woon mooy lan ban yonent bi alayhi salaatu wassalaam di aja ndax dafa tàggatoo ak saxaabaam yi anhum daal di tàggatoo ak xeetam alayhi salaatu wassalaam <coughs> defal leen fa ne leen fa la'alli la alqaakum ba'da aami hada ne amaana duma dojateeg yéen ci bërëb bi ginnaaw sama at mi moo tax ñu koy woowe xajjatul wadaa ci la doon waxe ci la defoon xutba bi ndax keroog dafa def xutba yu bari yoo xam ne daanaka euh, gisoon nañ buñ mën da wax yëpp tamit en tout yi nga xam ne jote nañu ci wàllu sunna ci téere yi xadiis yeeg yooyu yoog téere yi siira yeeg yooyu gisoon nañ leen ci siira bi daal woon ci taxaw bu ci nekk walillahi alhamdu wal minna bokk na nag ci yooyu <coughs> mooy bii nga xam ne moom la sayyidina Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radiyallahu anhu ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam dafa xerewlu ba mën a takk la mu dégg keroog daal ñu koy jottali te keroog la doon wax naan al balaat ndax jottali naa ak bi nga xam ne ci la doon wax ci discours yoo yële xutba yim def sermon yoo yële fal yuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib ki nga xam ne moo fekk sama wax na ko jottali ki nga xam ne fekkewu ko kon euh, mu ne yaqulu muy wax ba'dan hamida allah ta'ala wa athna alayhi ginnaaw bi mu sante yàlla bàkk ko loolu moo tax boroom xam-xam ni di wax ne daa bokk ci arkaanul xutba di xutba du damay ñëw rek waaw taxaw camarade ah, camarade waaw waaw non non yooyu amoon ah voilà ay madame monsieur mes chers camarades non affaire politicien yooyu moom du loolu moom déedéet xutba day am sant yàlla waaw bàkk yàlla kañ ko julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ki nga xam ne moom yonent bi alayhi salaatu salaam bon loolu amaana dinañ ci ma a ñëw euh, ci wàllu arkaanu ki xutba yi ñu koy defeek yooyu foog na bu dee defuñu ko woon sax waaw tuddaale del ni ci alquran waar nit ñi yonent bi alayhi salaatu salaam euh, moo tax ndaw sa nee na man suuratu Qaaf mokkalew ma ko lu dul ci minbar yonent bi alayhi salaatu salaam lu lu tax mu ne lu bari woon moom lu doon xutba day taxaw sant yàlla bàkk yàlla julli ci boppam daal di teew tari suuratu qaaf mooy <laughs> mooy kii bi mooy mooy xutba bi laa <coughs> laa kon mooy xutba ci lislaam loolu la sant yàlla waaw alhamdulillah bàkk ko kañ ko wala inna alhamdulillah ah, xutbatul xaaja ak yu mel noonu yëpp boo paree nga julli ci yonent bi alayhi moo tax ne <coughs> waa asna alayhi wa zakkara wa wa'ad xutba dafa war njariñ waaw ñi ngay waxal foog ñu capte li ngay wax mu waar leen mu fàttali leen ndax suñu boroom ak ko wax fa zakkir in nafa'ati dhikra del fàttali ndax fàttali kat saa su ne day jëriñ waaw wa wa'ad ba pare mu daal di waar nit ñi waaw waar leen waaw moo tax waaraati ci diini la bokk ponk la bu rëy ci diine kenn mënu ko ci génne moo tax erreur la nit di ŋàññ nit naan ah ñoom moom du wal iyaazu billah eh, eh, man man huwa man wa'an ana kan mooy ci gën ki ki ki waaraate ki gën ki waaraate mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suñu borom ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana waaw wooteel jëme <laughs> eh, yoonu borom bil hikmati jaare ko ci ci xam-xam wal maw'idatil hasana ak li nga xamante ne nii mooy waaraate bu baax te rafet kon nag ëpp naa doya waaw fekk daal waaraate kat bi mu ngi wax loo xam ne bil qur'ani min al qur'ani was sunna fa hayya ala kooku manoo lu dul sant ko ñaanal ko yàlla mu dëgëral ko te baril ñu mel ni moom ndax lépp loo xamante ne ñoom ñu ngi koy def waaraatekat yi yàqkat yi leen ëpp waaw waaw bu ñu amee nag ñoo xam ne moom seen waaraate day tegu ala alqur'ani wa sunna fa hayya ala alhamdulillah ñooñu kay da ngay ñaan borom bi baril ñu mel noonee waaw waaye nag bu ko ŋàññe walla moom déggul bu ko daal o moom ixtilaaful ulama bu moom moom yooyu doo ci gis mu ciy xuus déet bu ko ŋàññe mu ngi def leen ne ñeneen di def leneen ku nekk mel ne leen <laughs> waaw ku nekk am lu mu def waaw l'islam dañoo soxla ñu ay ay ay ay ay nit ñoo koy doxal waaw du ay ñu toog fee déedéet te nag ku nekk bu ko xeebal calam ne maa daama mu ngi tegu ci sunna mu ngi tegu ci njàngalem yeneen bi alayhi salaam est-ce que waaw waaraate li li li li li jara dénoncer moom mooy yi nga xam ne dañuy woote ni mbiru diine la wala waa ji ñëw jàpp ci ay mawdu'aat kese ay hadith yu faux yoo xam ne waaw yooyu man nga ne te loolu li gënoon mooy nga laaya biir ko boo xamee ne waa ji xamul xadiis te tamit yi muy sukkandikoo lu bari daanaka tegwul fenn li gënoon sax nga wax ko en aparté wax ko ko seen digganteen ñaar wala nga bind ko lettre wala nga bàyyi ko message wala yu mel noonu ne ko ah lii wag lii de ma sañoon moom lii wag lii gis naa ne ay xadiis la yoo xam ne boroom xam-xam lii lañ ci wax ne yii nii dañ ko sosal yonent bi sallallahu alayhi bu ma sañoon nag ah fii moom wax fi lu leer wax fi loo waaraatee nit wax dëgg yàlla kutubu sitta doy na ci sëkk waaw lu ñu waaraatee moom bu dee ay xadiis amul lenn loo xam ne lu ñu tooyale xol loo xam ne boo duggee kutubu sitta boo ci tegee ñoom euh, euh, fay waaw kutubu sitta temps yëpp ñu ngi koy wax <laughs> fay sahih imaamul Bukhari sahih imaam Muslim ah sahih imaam euh, non sunanul at-Tirmidhi Abu Dawud at an-Nasaa'i ak Ibn Maaja léegi boo ci boolee musnadu imaamu Ahmad ak muwatta'u imaamu Maalik yeex na te téere yooyu boo leen amee lépp loo mën a tooyale xol waaraate ko ci di ko fekk ci xadiis jarul ngay dem di seet yoo xamante ne nii sawaay yooyu wóoruñu parce que foofu il faut nit ki xam est-ce que lii wér naam wérul waaw <laughs> dem ay musnadul Firdaws <laughs> wala gis téere <laughs> buñ bind al mawdu'at nga foog ne mooy les sujets lay tekki alors que déedéet <laughs> mooy téere yi nga xam ne dañu koo sos ino hadith yi ñu yi nga xam ne al imam Ibnul Jawzi rahimahullah moo ko euh, recensé ne lii dañ koo sos même bu dee bon am na yoo xam ne kenn sosoo ndax am na ci biir téere hadith boo xam ne ci Sahih imam Muslim la saa ne lii dañ koo créé mais loolu mooy doomu aadama voilà lool du ñàkk erreur ci liggéey bu mel noonu loolu garaawul mais en général la fa ëpp lu fa ne ay hadith la yoo xam ne dañ ko sosal yonent ma saa sarsam bu dëgg yonent ma lay sarsam waxu ko mel ni waa ji daal moom loolu la gis rek gis les sujets gis hadith yi rek jël waaw comme que en général ñun du ñu lire introduction du ñu lire dara dañuy ñëw rek sóobu <laughs> waaw yu mel noonu nga laay ko ci biir waaw def ko nag bil hikmati wal maw'izati al hasana ak comme fàtte la nga xamante ne moom la al imaamu Shaafi'i waxoon rahimahullah ni sa mbokk moom boo dee da nga koo laaj biir ci secret da nga koo cooku moom laaj biir nga ko waaye boo ko defee en public kooku da nga koo gàcceel laaj biiroo ko kon nag loolu lu am solo la kon lii lépp ci wàllu euh, xutba day nekk loo xam ne lii ñooy ponki xutba lii moo tax ñuy wax ba pare tudd leen na ci alquran di delloo say wax ci waxu yonent bi su ak borom di tabaaraka wa mu ne summa qaala ginnaaw gi mu ne alaa waawee alaa yu ngeen ma yëgal leen lool adaatu tanbiih la alaa day tax nit ki bàyyi xel mu ne waawee waaw wolof yi am nañ leneen ñu ko doon waxe mais lii mooy sunna alaa <laughs> waawee yëgu yéen ma yëgal leen ah bis bis waaw boobu sax bismillah bismillah jàmm la <laughs> waaye <laughs> waaw ndax boobu dugal nañ ci bismillah <laughs> waaw ñépp a xerewlu waaye daal alaa waawi wastawsu maa ngi leen di dénk nangu leen sama ndénkaane gi nga xam ne damaa seet li gën a sell di leen ko wax au sujet des femmes di leen ko wax ci mbiru jigéen ñi man yonent bi sallallahu alayhi wasallam taw wastawsu dee leen dénkante seen biir ci jigéen ñi xayran lu baax waaye wastawsu yow nit ki del toog comme ni waxoon rek ci bañ ko doo case kàddu gi di waxtaan ak sa ñeganaay sa bopp di xool lu rafet sa digganteeg ñi ngay doxaleeg sa soxna yeeg ñooñu kon xayran yiw loolu taxawoon nañ ci mu ne fa innaha fa innama hunna awaanin indakum ndax ñoom ay mu ne asira mooy comme prisonnier la lay loolu lañ doon wax ne ndax xoolal loolu nit ki bu koy seet yaramam war na daw wallahi bu dee nit la waaw bu dee du ko anormal yaramam war na daw femme boo xam ne xoolal nga ko takk yaa bi bi muy am âge de dix-huit ans masola xam ku dul kër baayam kër ndayam waaw jënd ko fële ca Kajoor wala fële ca Dakar yóbbu ko fële ca Touba wala ca Kajoor wala feneen waaw wala vice versa nga jël wala jël ah, wala Njaasaan wala fële ca Casamance indi ko Ndakaaru mu bàyyi léppam ñi mu xam ay mbokkam ñëw sëy sil la waaw loolu nga xam ne léegi moom. baax na ba kenn du woo baayam wala ndayam wala dem seeti ko naan ko am ana diw ndax ñëw euh, moom ñëwagul ba léegi déedéet même bu fi ñëwee sax seen kër ñibbi si ñëw fa noonu noonu ngir seet waa waajuram mooy dee ñu ne ko kañ ngay ñibbi ngay delloo waa kañ ngay delloo yu mel noonu mooy xam nañ ne fii dëkku fi waaye duñ ko fekk kër jëkkëram naan ko kañ ngay delloo sa kër baay duñ ko ko wax ndax fii la sañ ci kër waaw bàyyi lépp pour yow ñëw dëkkal la nga war koo dëkkoo nag nekk moom ci jikko yu rafet ak li nga xamante ne mooy doxalin wu rafet waaw yooyu képp kuy fàtte di fàttale ko loolu boo dee nit nga laa wax loolu war na laa travailler yow yow yow yow jëkkër ji yow waaw nga xam ne li prisonnier bi mooy li tax yonent bi saa saa def tashbih comme li al imaamu Nawawi rahimahullah ne dafa shabbaha dafa Eh, yonent bi am na annabiyu yonent bi alayhi salaam dafa nirole ma ndaw si dugg bi muy dugg ci ron boroom këram ronu àttee boroom këram mooy nekk ci moom bil asir comme prisonnier mooy comme prisonnier bi li nga xam ne lool mooy la c'est pas côté négatif prisonnier xam nga kooku moom bu ñu ko yóbbu dañ koy forcer alors que kii kenn forcer ko waaw waaw waaw mooy mooy ci lu normal quoi waxuma bon yenn cas yi nga xam ne ay waajurama la forcé waajur yi la forcé ni la waaw waaw sama ndigal sama wax mooy wax ay wa defal neexu na la neexu la non yooyu moom ah lu yooyu moom du dara moom waaw yooyu moom du dara bu ko fi kenn tuddee mbiru diine neel seen tradition la ak seeni affaire waaw <laughs> voilà mais du mbiru diine dara waaw <laughs> léegi mooy mu ñëw kontaan ndax day boroom këram lay nekkal yi waaw mais bu ñëwee le fait bu fa dekkee xam nga tasbih boobu mooy prisonnier bi en général rek à vie même li mu def li mu ñàng-ñàng jéeg léeg ñoom maître ne ko à réclusion xaw ma lan la la ñuy dégg juge di di di di addu